li suuratul faadiha ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu wal kon ñu ngi woon ci tënk bi nga xamante ne nii ci gazwatu tabuuk di gazwatul usra kon gisoon nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu àggee tabuuk ya nga xam ne doon na ko fa def di yónnee ay sariya comme ni mu yónnee woon seydinaa xaalid ibnul walidi abu suleymaan radiyallahu anhu ci ki nga xam ne mooy ukaydiru duuma di maliku duumatul jandal waaye gisoon nañ namoon ay accord ak waa adruh ak ñi nga xam ne mooy waa ba ak ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñoo newoon foofale kon nag loolu yépp amoon ay accord ak ñoom ñu nangu di joxe ya li nga xam ne mooy lemp boobu la nga xamante ne moom lañ doon joxe waaye ba nga xam ne fa la nekk moom seydinaa rasulullah alayhi salaatu wassalaam ci la dugge benn bés ci ñu jaar ci kër benn jigéen boo xamante ne nii moom kitaabiya la yonent bi alayhi salaatu salaam fekk fa mu lonk benn der boo xamante ne nii baat boo xam ne ndox la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ci jàppe ñu ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam kii lii kii kii nii mooy der bii nii ñu def affaire yi maytalade mooy ne médd la mu ne dibaaruha tuhuruha mu ne ak wulleem mooy li nga xamante ne mooy ak laabam dibaaru juluudil maytati tuhuruha comme mu ne leen dibaaru li nga xam ne mooy wulli tulli li nga xam ne mooy wulli tani dibaarul maytati muy méddum li nga xamante ne deru médd lool mooy tuhuruha te lool waxoon nañu masala yoo yële gisoon nañ ko bi ñuy gis ci nga xamante ne mooy suuratun naxli walla foofule am na luñ ci waxoon mais waxoon nañ ko bu njëkk ci li jëmoon ci wàllu der yéeg yooyu walillahi alhamdu wal minna kon nag affaire baa ngi noonule léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag am na loo ma waxoon ne ma moo way moo gaayoo yële waay mooy ñi nga xamante ne nii mooy Hiraql moom ana nañ la mujje Hiraql moom ñëwul parce que dafa daw deuxième ci gàttal ki nga xamante ne comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi solo ci xadiis bu gudd boo xamante ne mooy xadiisu ak tannuux yi muy waajoo jële bokkoon ci waa tannuux nga xamante ne ni ak tannuux yi rahmatullahi alayhi moom wa radiya anhu léegi moom moom Hiraql da ko da ba mu yëgee ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat wàcc na nag ci suufam fii ci ci ci ci fii nga xam ne mooy Tabuk Hiraql nag affaire bi jaaxal ko waa mu daal di fekk jamono jooju Hiraql dafa fekkoon mu ngi woon Hims muy Homs gi nga xam ne moom ngay dégg ci guerre Syrie bi ñoom tubaab yi naan Homs mooy Hims rahm foofu fële bilaadul ulama al bilaadu Sham rahmatullahi waaye gaa yi gis nga rek fitna yu rëy yi léegi nag fekk comme nga Hiraql day wër lu bari di daal di wàcc fii comme rek buur yi tey ñu ngi fii suba ñu ngi fee léegi nag fekk bi muy yëg mu ngi woon foofu nag léegi nag mu daal di woolu bi nga dajaleek ñi nga xam ne ñooy ses fidèles conseillers daal di woote ñi nga xamante ne ñooy gaay nag fekk yonent ma lay saa saab bi nga xam ne ci si tabu Hiraql ñëwul da koo yónnee ki nga xamante ne mooy Dihyatun na xalifa alkalbi ndax njëkkoon na koo yónnee lettre ca jamonoy lettre ya yem doon bataaxaleem doon yónni waaye bi mu fii dafa yónnee seydinaa Yahya ibnu Xalifa alkalbi yu rahmatullahi alayhi wa léegi nag bi nga xamante ni nii ndax xadiis bii nii imaam alxaafiz ibn ah, kathir dane lii nii xadiis bu tumuranke la waaye isnaaduhu la ba'sa bi walla mooy isnaadam bon mooy ne affaire bi kii euh, garaawul quoi ça passe passable léegi nag Seydina euh, yonent yonent ma la saab saab yónni Dihya ngir mu dem ci ki nga xamante bind ab bataaxal kii ki nga xamante ne mooy Hiraql la ngir woo ko ci diine bu kiiwul mooy soit mu nekk ci tutelle jullit ñi moom leen daal di leen noot wala ci autorité jullit ñi wala mu ñëwuñu ñu xare léegi nag léegi nag <laughs> mu dajale gaa yi Hiraql nag affaire bi loo ko tëj nag bunt yépp léegi nag nee na ci la ma woolu daal di woolu koo xam ne dégg na arab daal mu man koo yónni ci la ma yónni nag del bi may wax ne ma léegi daal di eh, nga xamante ne nii mu ngi noonu mu mu kii moo male mu ñëw mu ne ko nag ah léegi bon nañu kii mooy mu laaj ko ñetti laaj ay ay laaj daal yoo xam ne ay mandarga ne ko demal boo demee lépp nag lu mu la wax na nga ko bind laaj ko wax ko ay mandarga daal ne ko boo demee da nga seetlu ci moom boo ko gisee rek na nga ñëw nga wax ma léegi nag bi nga xam ne ci la ñëw dem ci gàttal daal wax yonent bi alayhi salaam ba mu agsee yonent bi alayhi salaam yam doon yam ya ko ya ko Hiraqlu doon laaj yu lépp ak bëgg a gën a leerlu ndax moo gënoon a xam ne kii yonent bi yàlla la alayhi salaam comme ni hadis bu leer bi nekk saxiixayni hadisu Mawlaana Ibn Abbaas boobu mu jële ci Seydina Abu Sufyaan ibn harbin rahmatullahi alayhi wa radiya anhuma léegi nag mooy ba mu demee foofu daal ci gàttal léegi nag tanuux yi ba ci la ko yonent ma lay sar sam wakkoon li mu ko doon laaj naan ko seetal ma ko ci moom mooy xaatamu nubuwa mooy euh, tampon prophétie bi nekk ci mbaggam mi léegi ba ba mu ñëwee ba bind gis li yonent ma lay bi mu ko laaj yépp Hiraql laajoon ko ko ne ko laajal ma ko mu laaj ko mu tontu ko mu bind ko léegi nag boobu des mu ne woon ci ginnaaw yonent ma lay sar gis ko yonent ma lay sam xam ne kii daa am lu ko tax a mu daal di koy wàcceel li nga xam ne mooy mbaggam lim ko muure woon mu daal di koy dindi ne ko yow tanuux yi ne ko xoolal ci liñ la yónni danga dem ci liñ la yónni nee na ma daal di koy gis daal di koy décrire léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam woo ko ne ko waaye yow lan moo la tee dugg ci sama sama diine ji duggal ci lislaam mu ne ko man kat damaa nekk ci diine ay nit ci laa ne <laughs> moom tan wax <laughs> yi waaw léegi nag ci la yonent bi alayhi salaatu salaam di daal di muuñ ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yashaa wa huwa a'lamul muhtadiin ne ko nag Eh, eh, inna allah wax aaya boobu quoi comme ko woon a kii ne ko kaay dugg ci diine <laughs> a naan ko damaa nekk ci ay diine yi te duma ci mën a génn lu dul ma gisi leen su yonent ma saa saam reetaan ne ko yow de ne ne mu wax aay bi ko suñu borom wax ne ko yow du yaa ku la soob waaye borom bi moom mooy ku ko soob te moom mooy ki nga xam ne moo xam ñuy gindeeku kon daal ci noonu la Hiraql la mujjul ñëw voilà léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu fa desee après mu daal di dem li nga xamante ne nii nag di ñibbi bi nga xam ne nag ci lay ñibbi ci la ko yenn ci naafiq yi doon waajal ngir daal di koy faat daal léegi nag ci la leen yéegee xam ne ci la waxe woon ki nga xam ne mooy Seydina Xudayfa àndoon Seydina Xudayfa ak Seydina ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy abu abu yaqaz abul yaqazan seydina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhuma ñoom ñaara àndoon mu ne ñépp nañ jaar ci suuf moom mu jaar ci kaw xur wi naafiqi nag di njëkkante ngir daal di koy bousculer mu daanu buñ leen utsee ci lañu daw léegi nag yooyu nañ fa nekk woon ba ni nga xamante ne nii daal ci gàttal lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag ñaata fan la fa def am nañu ne vingt fan euh, euh, fukki ñaar fukki fan la fa def loolu bokk na ci yi nga xam ne mooy wax yi siiw ne moom la fa def moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy ñibbisi nag ñëw ba ci buntu Medina mu daal di kontaan moom yonent bi salaatu salaatu wassalaam daal di ne waaye ci la ci la doon da bu doon jógee di dugg Medina da doon kontaan lool moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñépp gis ko ci la doon wax naan Uhud man eh, jabalun yuhibbuna wa nuhibbu naan Uhud de montagne la boo xam ne daf ñoo sopp ñun yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñun duñ koo sopp te foofu tamit fa la waxe woon la eh, xadiisam bu doy bu doyati waar bi bimu ne inna bil madinati rijalan ma qata'tum wadiya wama salaktum wama salaktum shi'ba illaa shaarakuukum fil ajr ñu ne ko ah ya rasulallah hum bil madina mu ne naam xabasahum al-udhr yonent bi alayhi salaatu ne nag am in am na ci Medina bi ñuy waaye dugg si mu ne am na ci Medina ay nit ñoo xamante ne nii dogu ngeen benn benn masaafa benn distance doxu ngeen benn du yéeg dugg benn xur xuus benn xur lu dul ne ànd na ñoom ñoom te ñoom ñu ngi Medina yonent bi alayhi saxaaba yi ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam mais te ñoom ñu ngi Medina ñun li ñu sonn yépp ñoom am nañ euh, yool boobu mu ne waaw ndax li leen téye mooy ngànt goo xam ne bu yàlla nangu la kon nag noonu la fa duggee moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci lay saxaaba yi radiyallahu anhu mu dégg leen ñuy sikkar di wax di tudd boroom bi ci kaw ñii di wax ci kaw bu ne leen yéen nit ñi wax leen ndànk waxu ngeen koo xam ne dafa tëx wala koo xam ne du dégg wala da ko tëx da ngeen yéen ki ngeen di wax moo leen gën a jege seen buumu xol yi léegi nag kon wax leen irban wala anfusikum waxu leen bu leen si karde waaye wax leen ndànk léegi nag mu wax si Abu Musa al-Ash'ari ne ko est-ce que duma la daal di yëg xamal loo xam ne kanz la mooy trésor la ci trésor àjjana yi mu ne ko ah kay ya Rasulallah mu ne ko la wala quwwata illaa billah laa hawla amul pexe ngir rëcc amul pexe ngir jaamu borom bi tabaaraka wa taala wala quwwa te amoo kàttan ngir def li borom bi digle waaye amoo kàttan ngir daw li mu tere illaa billaahi lu dul jaar ko ci yàlla loolu mu jox ko muy trésor boo xam ne nee na man sax moom laa doon wax yonent bi alayhi salaam jox ma ko waaye joxaale ko xeet bi kon nag mu ngi noonu léegi nag ci gàttal bi mu ñu bisee yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ci jàkka ji léegi nag gaa yi nag commencé ñëw naa féqii daal di agsi nag ku nekk di joxe sa gànt naan yonent bi alayhi salaatu salaam ha boo gisee bëggoon nañoo ànd ak yow waaye lii la ci la nag ñetti ñañ la waxoon ñoom Seydina Saad ñoo ñoo ñoo Ka'b ibn Malik ak mbokkam yi daal di ñëw nag daal di ñëw ne ñoom daal gaa yi di wax ay foo ngànt di joxe ngànt yu du dëgg ñoom ñu ne noonoo ñun moom ñun ñoom noon nañoo dem waaye ñun ñoo demul woon ñoom Seydina lu baaba yi ñu demoon takk seen bopp ca jàkka ja ci nettali boo xamante ne nii nettali yu bari la nag ci wàllu Seydina Abu Lubaaba ak laaye boobu est ce que jamono jii la woon wala wàccoon wala déet loolu yeneeni wax la yoo xam ne taxu ñoo jóg waaye daal ñu ñëw ñoom waxuñ ñi naafiq yu daal di wax keroog ñoom ñépp daal di joxe di ut ay ngant yonent ma la saa ku ñëw mu ñaanal la déggu la daal di lay ñaanal ñoom nag ñu ñëw wax dëgg comme ni Seydina bu daal di koy leerale ci xadis bu gudd bi nga xam ne moo nekk sax imaamu muslim yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy muuñ après ci la waxoon ne ñoom moom bu leen leen defati mooy bàyyi leen leen daal di leen parqué daal ñu yaay daal di leen bàyyi jullit ñi doon ñoo wax rek ñoom ba ñi nga xam ne ci la suñu boroom tabaaraka wa taala ñoom ñett ñoo ñële di wàcc seenu tuub ci saar gi nga xamante laa yi nga xam ne dinañu ko gis fii ci li nga xamante ne mooy ci saar bii bi mu naan wa ala thalathati alladhina xullifu hatta idha daqat alayhim al ardu bima rahabat mooy laaya yooyu la ñoom lay wax kon daal ci gàttal lool lii mooy ghazwatu Tabuk nii la jeexee amaana nag yu bari am na yu bari yoo xam ne fàtte nañ ko ci waaye mooy li ëpp solo mooy rek ñu tënk ko ñu xam ne ci gàttal lool sax mooy mbir mi nii daal la deme woon mooy xare la boo xam ne dafa avorté ndax ki nga xamante ne mooy Hiraql di le grand César moom dafa daw deuxième mooy ba mu yëgee ne ñu ngi suufam nanguwul a ñëw takat moom moo fi ginoonu bari ab ay bëgg ay xare rawatina ñu nanam am ñëw ci suufam ab noonam neenaay wala aliyaadu billah ba pare ñangu lu ñëw noonu ci mbir mi jeexa nag xare nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy xare bi mu mujjee xare suñu borom defal ko ci ngañaay loolu nag dafa tax araab yi te yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba muy génn keroog bu ma fàtte woon ba muy génn dafa yónni woon waa Makka ñu dajale ñoom ñëpp nañ ñëw fekk ci xare bi ñi gëm yàlla ci euh, kaw géej yépp mooy ñépp la ñu bay la dajale fépp ñu ñëw ngir dem ci xare boobale loolu nag bi mu ñëwee nag noonu gaa yi yëg ne yii ira non Hiraql kaw ñëw la gars yi arab yëpp gën koo tiit moo tax wufuud yi gën takkarnaasi délégation yi ñëw di dugg ci l'islam afwaajaa kon nag ci gàttal loolu la bii di ñëw nag insha allahu taala ñu dugg ci laaya yi gisaale yeneen yoo xam ne fàtte nañ ko sûrement ci li nga xam ne mooy nettali bi di ko gisaale insha allah wallahu taala wa sallallahu wa sallam ala